بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لَظَى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوم يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون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 ginnaaw ñu ne a'udhu billahi minash ginnaaw a'udhu billahi minash shaytanir rajim kallaa innaha laza nazza'atan lish-shawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa aw'a sadaqallahu al-azim mu ne kallaa jajul kallaa mbir mi nekkul comme ni ngeen yaakaar de jël ñëpp dugal sawara ngir yow rek nga mucc jël ñëpp alak ngir yow nga mucc kallaa jajul innaha naka lii nga jàkkaar lool muy sawara gi di mbugal mii nga xam ne moom moo war a dal sa kaw law va safara buy la nazaatan aji rocc la wala boog huwa moom nazaatun rocc roccaakoon la maanaam moom roccaakoon la wala boog nazaatan mbiram nekk na aji rocci wala boog nazaatan euh, cim ñooña nga xamante ne dana rocci ca ñoom li shawa ñeel seen der seen yaram ya la ko dalee ca bopp ba ba ci mboolem yeneen cër yi te dana woo man képp koo xamante ne adbara du moyu na wane ginnaaw maanaam adbara wan na na ginnaaw wata wallaati du moyu na wa jamaate mi ngi dajale fa aw aa di gafagal eh, kon suñ jotaay bi weesu gisoon nañ fi nga xam ne moom la boram bi subhaanahu wa euh, wax ba fi mu naan euh, tad'u man adbara wa tawalla la tad'u dara woo moom safara gi nag mën nekk ci ñaari anam comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon anam bu njëkk bi moom mooy safara ci boppam moo lay woo naan yow naa fekk bi yow yéefir bi yow diw sàngam kaay fii wala boog muy ñaan waay waay ah, yàlla ya waay waay ñi yàlla nañ gaaw waay wala boog mu nekk ne eh, dem gi muy dem di xëcc ci gaa di leen foraatu ci biir maanaam fekk leen ci bërëbu yowma qiyaamati eh, di leen jël comme ni nga xam ne noonu la picc di jële ay pepp loolu yëpp eh, rot na ci na a ah, ci alquran ak sunna ne dana maanaam loola dana am moo tax kon tatoo dana woo man képp koo xam ne bara dafa wane ginnaaw <coughs> ah, wata walla te mu du moyu <coughs> wa jamaa ah, mu boole ca wa maanaam kon loolu lu ci boole la mooy ataf googu nga xam ne tax gën mu xaayara day tegtale ne am na lu wuute maanaam mooy def na lii def na lii def na lii muy jamaa dafa dajale eh, jamaa moom mooy dajale boole eh, li nga xamante ne moo tax eh, al jamaa mooy mbooloo al jumaatu moom mooy a juma bis bi nga xamante ne ci la daje gi di am dégg nga wala boog bërëb bi nga xamante ne ci la daje di am euh, naka noonu dañuy wax tamit euh, al jumu'u jumu'u moom mooy ab dank ab ngëpp maanaam ab kurfañ nga maanaam nit ki ni muy dajale baaraamam yi loolu moom la ñu tuddee jumu'u loolu moom moo tax euh, wala boog bi nga xamante ne moom la léeg boo gisee mbayeen bu xiifee ni muy def ceeb bi bu koy dajale maanaam noonu bu koy boolee ah, loolu moom moo tudd jumoo dégg nga kon al jamaa kon moom niñ ko gisee léegi moom mooy mbooloo <coughs> fii nag li nga xam ne moom lay wax mooy al jamu jamu moom mooy daje waaye day tekki tamit dajale ak comme ni alxuraan zalika yawmul jamaa maanaam bisub daje baa ngoo ngir ne nit ñëpp daje Euh, loolu kon mu am ak xeetu daje googu waaye fii li nga xam ne moom la alquran di wax fii di wax ci jama jamaa mooy euh, comme li nga xamante ne moom la firi ci beneen saar ba fële ci suratul humaza mun na alladhi jamaa maalan wa addada mooy ki nga xamante ne day dajale alal wa addadahu di ko lim kon loolu moom mooy euh, dajale bi nga xamante ne moom lay wax noonu maanaam di lim rek di compter nekk ci comptabilité bi nekk di xool di xool di lim di dajale di dajale nga xamante ne xeetu dajale googa nga xam ne moom mooy rawatina bii ñuy wax mooy dajale ka nga xamante ne mboolem la muy dajale eh, maanaam dajale bu xaram la maanaam wala boog boo bu xaraamul it eh, du ca sàmmonteeg xàq yi nga xam ne ñoo ca war a génnee lu demee nekk azaka yi ah, lu demee nekk eh, yeneen àq yi nga xamante ne moom la alal am te mu war ko cee génnee liggéeyloo nit ñi ba weer wi dee mu daal di maanaam gis ne bu boolee bu bu joxee rek non affaire bi day wàññeeku quoi koppar yi day wàññeeku <coughs> muy dawloo ak di leen sonal nga xamante ne li muy def rek moom mooy na fexe ba lépp lépp lu muy fexe moom mooy golo di bay baabun di dunde <coughs> <coughs> naka noonu xër lool ci di dajale kon euh, jamaa boobu moom mooy dajale gi nga xamante ne moom lay wax kon mooy euh, kon kook nga xamante ne day dajale alal ji ci anam goo xamante ne léeg-léeg tamit euh, moom riba moo tax maanaam moom du sàmmonteeg moom waaw maanaam moom mooy riba parce que baatu riba mooy yar maanaam li yar bu wala boog inda naas mu ne yar yarbu inda allah maa nga gis yarbu maanaam mooy loo xamante ne day am day day gën di rëy di gën di bëri di gën di fulandiku maanaam loo xamante ne dañ koy accumuler maanaam dañ koy dajale mu nekk loo xamante ne dañ koy boole ah, di ko di ko di ko di ko màggal di fexe ba muy rëy di fexe ba muy yaatu waaw comme comme comme comme rabba bi tekki tarbiya yar maanaam nga xamante ne dañuy yël di yafal di yafal alal bi di ko gën a bëril di fexe ba mu gën di bëri moom loolu rek la yittewu ndax dajale googu nag nu mën a amee baax na moo tax riba mooy loolu moom mooy di dolli di fexe ba nga xamante ne dangay am alal ci noo xamante ne euh, na koy amee da ngay da ngay mbir mi ci anam goo xamante ne jaaduwul loolu moom moo tax euh, xadis bi naan euh, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riban loolu moo tax xadis boobu donte maanaam xadis bi wérul waaye comme l'imam at-Tirmidhi wax rahimahullah mboolem borom xam-xam yi dëppoo nañ ci ne xadis boobu dañ koy jëfe maanaam ne xadis la bu wérul waaye mboolem borom xam-xam yi mboolem ngiir yi l'islam yi dëppoo nañ ci ne wax jooju noonu maanaam jëmmi wax jooju wér na euh, ndax léeg-léeg xadis dana daif maanaam ci euh, sanad bi càllale gi dana daif waaye mboolem borom xam-xam yi di ko jëfandikoo maanaam ngir xam ne maanaam bi wér na ngir ne dafa am yeneeni dalil yoo xamante ne dañ koy tegtale comme masalan euh, hadith bi nga xamante ne moom mooy wax ne subhaana rabbiyal azim ak subhaana rabbiyal ala dañ ko war a wax ñetti yoon saa yi ñuy julli maanaam suñu rukoo ak suñuy sujjóot hadith boobu moom wérul ci càllale waaye mboolem borom ko xam dëppoo nañ ci ne dañ koy jëfe maanaam loolu exemple la ci rek waaw ah, kon euh, hadith bi tamit maanaam ci la bokk mooy nga xamante ne wéruñu ci sa kàllale waaye mboolem borom ko xam yi dëppoo nañ ci ne dañ koy jëfe loolu nag bokkul ak xadis boo xam te ne mawdu wax la maanaam dañ koo sosal yeneen bi sallallahu alayhi wasallam wala xadis boo xam ne dañ naan laa asallahu boo demee ci téere yi xadis yi doo ko ci fekk abadan loolu moom loolu moom duñ ko kenn du ko bàyyi xel li nga xamante ne moom mooy léeg-léeg xadis mën na wér mën na ñàkk wér maanaam ci càllale gi ñu bañ koo am ci càllale gu wér waaye ñu xam ne maanaam moom ala kulli xaal wér na ngir yeneeni dalil yoo xamante ne dañ koo tegtale daa iman wala boog mu nekk ne dañoo fekk nii maanaam ñu njëkk ñi depuis jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ba jamonoy sahaaba yi radiyallahu anhum ñoom ñëpp ñuy doxale noonu ñu xam ne xadis bi même bu fekkente ne càllale gi ñu ko amee waaye doxalin woowu borom ko di doxale depuis génération yooyu yëpp loolu mooy wane ni wér na dégg nga kon kon euh, euh, kon kon euh, xadis boobu dafa bépp bor boo xam ne day bij di njariñ loolu riba la tudd bépp boo xamante ne soo ci jëlee maanaam bor ba gannaaw ko yow danga naan waaw man bor bi lebal naa la ko waaye nag ci sartu nag njariñ sàngam nga ma ci booleel loolu riba la tudd kon euh, kon maanaam nit ki moom nan lay fexee rek ba am ba ba ba dajale voilà ba dajale ba gën a bëril mbir mi am na day fulandi mbir yi da koy gën di bëril moom loolu rek lay bàyyi xel moom kooku mooy al mujrimu aji jomb jaay jaamu kooku mooy kooku bokk na ci ñu yelloo la ba maanaam sawara gi muy wax euh, moom mais bu dajalee borom fa awaa moom daf ciy boole fa awaa maanaam awaa maanaam mi ngi jógee ci al wi'a'u wi'a'u mooy ndab mooy gafaga maanaam mooy day jël di def ci ci moom ci gafaga moom la Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu wax ci xadis bu nekk ci saxiix yi ne xafiztu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wi'a'ayn mokkal naa jël ci yenente bi sallallahu alayhi wa ñaari ndab maanaam ñaari ndabi xam-xam maanaam ñaari mbuusi xam-xam mooy ñaari gafaga dégg nga wi'a dégg nga loolu moom moo tax ñu maanaam moom mooy maanaam ñoo tax fii mu ne fa aw aara maanaam mooy day dajale day day day day day dugal ci gafa gam maanaam moom kon moom day dajale nam nu mu ko amee baax na loolu mooy jamaa nu mu dajalee mbir mi rek baax na léegi fa awaa moom mooy nu mu ko dugalee ci biir maanaam nu mu koy dencee di accumuler di accumuler di dajale di dajale di dugal ci gafaga gi te du ci bàyyi xel li nga xamante ne moom mooy xàqu ñi nga xam ne ñoom la amee ay àq comme ñi nga xam ne ñooñu la amee bor fayu gu leen nga xamante ne ñooñu la liggéeyal liggéeyloo fayu leen ak ñi nga xamante ne eh, ñooñu dañoo nekk ci jafe-jafe yu tar ñu nekk ay jege way jege ñaaloo mu gis leen ne ñu nekk ci tartar googu waaye du leen dimbali mu bàyyi leen mu préféré ñu nekk ci danger yu rëy rëy rëy waaye moom yoonam nekku ci ngir ne rek moom na dajale na boole na na na na dugal ci gafa gi naka noonu tamit eh, du ci génnee asaka moom tamit loolu tamit bàyyiwu ko xel maam na dajale rek loolu kon moom maanaam kooku la borom bi euh, subhaanahu wa taala wax fii nii moo tax bu ñu demee ci beneen aaya bi fële bi mu naan fa anzartukum naaran talazza laa yaslaha illa al ashqa alladhi kazzaba wa tawalla ah euh, wa jamaa ah alladhi kazzaba wa tawalla ah, euh, fa anzartukum naaran talazza laa yaslaahaa illa al-ashqaa alladhii kazzaba wa tawallaa wa sayujannabuhaa al-atqaa naam boolewu ci foofu wa jama fa awaa waaye sayujannabuhaa al-atqaa waaye kooku la wax nag alladhii yu'tii maalahu yatazakkaa kooku moom mooy alladhii yu'tii maalahu yatazakkaa wa maa li ahadin indahu min ni'matin tujzaa illaa ibtighaa'a wajhi rabbihi al-a'laa wa lasawfa yardaa te kooku muy wax ci mujjantal gi mooy Seydina Abubakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu alquran ne kon day maa ngi leen di upp ci safara goo xamante ne moom it day belli belli maanaam day tàkk anzartukum naaran safara goo xam ne talazza day tàkk day tàkk tàkk bu sax te te te rëy laa yaslaha duñu ko fa sànni illaa lulul ka nga xamante ne al ashqa mooy ka texee di ki nga xamante moom mooy boroomu texee di kooku rek lañu fay sànni te kooku moom mooy al mujrim bi muy wax fii waaye nag mu ne wa say allazi mooy ka nga xam ne kazzaba dafa weddi wa tawalla mu du mooyu dégg nga dafa weddi li nga xam ne moom la alquran ak sunna indi waaye ba pare nag mu won ko gannaaw ne du ko jëfe bàyyiwu ko xel mu du mooyu li nga xam te ne moom mooy ngëm yàlla waaye nag mu ne wa say jannabu xal atqa waaye danañu ko fegal ki nga xamante ne moom mooy ka ragal yàlla ka moo tax mu jëfandikoo foofu boo al attaqaa ka gën ragal yàlla ñëpp muy Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu lool moo tax aay boobu dalil la boo xamante ne bu leer naññ la ci ngëneelu Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu ci kaw keneen ku dul yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ci sahaaba yi radiyallahu anhu ak mboolem xeet bi ndax moom la tuddee al attaqaa ka gën ragal yàlla ñëpp maanaam ginnaaw yeneen yi alayhi salaatu wassalaam mi nga xamante ne yu'ti maalahu yatazakka maanaam day joxe alalam waaye ngir loola mu yokku ci ak sellte waaw mu yokku ci ak sellte waaw wa yatajannabuha al-atqa alladhi yu'ti maalahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihi al-a'la te amul lenn benn xéewal bu mu ciy xool di ko yaakaar ci mu jóge ci kenn wala ci lenn lenn rek moo tax mu jël alalam yépp jox ko yeneen sallallahu alayhi wasallam ngir mu dugal ko ci l'islam di avancé mu ne leen rek a tax dara taxul mu ne illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la loolu rek xanaa sàkk ngërëmal boroomam subhaanahu wa ta'aala moom mi nga xam ne moom mooy moom moo féete kaw lépp mooy gën kawe ki yëgati ku te yéegul mu ne waaye nag wala sawfa yardaa moo tax rabbi yi moom rabbu ak Seydina Abubakar radiyallahu anhu moom mooy al kaw ñëpp léeg-léeg euh, ñenn ci euh, suufiye yi radiyallahu anhum dañuy gis ne Seydina Ali mu féete kaw waaye loola dafa am euh, parce que Seydina Ali karramallahu wajhahu moom mooy ki nga xamante ne borom subhaanahu wa ta'aala daf kaa def mu nekk imaamul aarifiin maanaam comme al imaama maanaam moom martaba boobu moom moo ko yore yor maanaam xat mi yéegi féete ci kaw ñëpp waaye sauf que dafa am yeneeni martaba yu nekk ci kaw yooyu nag la ñetti xulafaa yu njëkk yi amee loolu ñaare Euh, vraiment ñi koy gis ci ci ci ci awliya yi ñu raara raara raara raara raara lañ ñu néew ku mel ne Sayyid Muhyiddin Ibn Arabi radiyallahu anhu moom yàlla won na ko lool moom moo tax mu doon wax ne man de euh, loolu Seydina maanaam maqaama bi Seydina Abubakar radiyallahu anhu yéeg maanaam martaba yooyu nga xamante ne moom la gis ci la ne mu ne man kenn rek man man gisuma keneen ku mësa yéeg ci martaba boobu maanaam ci niveau bi ba ci doole bi ku dul man gisuma keneen ba mu des keneen maanaam mu daal tudd beneen nitu yàlla boo xam te ne moom sax xamul turam waaye moo ne kooku moom ni mu waxee xam naa ni moom xam na martaba boobu lan la maanaam comme quoi maanaam mbir moo xamante ne bu jafe yegg la te Sayyid Muhyiddin Arabi moom la ñu wax Cheikhul Akbar maanaam euh, ngir rek ne euh, li nga xamante ne moo la moo tax borom subhanahu maanaam moom mooy al-aliyyu et pourtant fii nii daf ne al a'la maanaam moom mooy al ali mooy ci féete kaw ñëpp et pourtant fii nii waxul rabbu rabbuhul ali rabbuhul a'la mooy ci gën a féete kaw encore ñëpp loolu tamit ngëneel la gu mag bu muy waxal Seydina Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu illa ibtigha wajhi rabbihil a'la borom subhanahu wa ta'ala wala sawfa yarda dana kontaan. maanaam mooy ñoom ñaar ñëpp dinañ kontaan yàlla dina kontaan moom Seydina Abubakar radiyallahu anhu dina kontaan waaw euh, waaye képp ku yor jikko jooju itam maanaam day daal di dugg ci mbir moomu kon li nga xamante ne <coughs> moom mooy <coughs> ay bokk na liñ ci jànge mooy ne borom bi subhaanahu wa ta'ala képp koo xamante ne nekk ci lu jaaduwul wala boog nga nag nga nga war a laaj àq boo xamante ne amoo ko borom bi subhaanahu wa dina la mukk lool du fi amee muy kallaa mbir mi du demee noonu mukk euh, ngir ne yéefir bi bi mu nee nañ jël ñëpp dugal sawara moom mu mucc borom subhaanahu wa ta'ala daf ko kallaa mukk mbir moomu du am bokk na tamit ci nit ñi jàngee ci euh, suñu aaya bi moom mooy ne euh, injustice borom subhaanahu wa taala maanaam ak ak ak maanute borom subhaanahu wa taala nangu mukk du nangu ci benn anam loolu moom moo tax bi amee mu ne kallaa mukk loolu bokk na tamit ci li ñuy jàngee ci suñu aaya tamit moom mooy ne kilifteef adduna la yam bu ñu demee ba àllaaxira moom comme li borom subhaanahu wa taala wax ne mooy maaliki yawmi diin moom mooy boroomu. maanaam ak maliki mooy buuru yawmi diin bi nga xamante ne mooy bisu penc bisu bisu pay gi nga xamante ne képp koo xamante ne yilif nga ko wala boog nangu ngaa nekk ci ronam muy ñaari wàll yépp na nekk rek ci ci yàlla na nekk ci li nga xamante ne moom la yàlla bëgg mu nekk lu mu sopp moom borom subhaanahu wa ko ndax su dul rek eh, li nga xamante ne moom lay jur moom mooy ay rëccu looloo tax kii bi nga xamante ne ñi mu yilifoon eh, noonu la demee moom aji jomba jaamu la ñooñu tamit nekk ci ronam borom subhaanahu wa bi ñu yegg seen fële ci àdduna ci àllaaxira bi nga xamante ne moom la waa ji bëgg a mucc daal di bëgg dugal ñëpp mu ne kallaa mbir mi du demee noonu abadan jajjul eh, baatu kallaa nag eh, day tegtale tamit ne borom subhaanahu wa ta'aala rek la ñu war a jublu maanaam min baabi ishaara ci buntu ishaara. ne ci borom subhaanahu wa rek la ñu a jublu te yàlla rek moo wara a nekk objectif bi képp koo xamante ne def nga leneen objectif lu dul yàlla xamal ni loola perte nga naka noonu képp koo xamante ne def na objectif euh, leneen keneen koo xamante keneen ku yàlla itam kooku perte na naka noonu itam képp koo xamante ne dafay woo nit ñi waaye woowu leen jëme leen ci yàlla calam leen woo loola naax saay na neen la loolu maanaam ngir ne baatu kallaa euh, gisoon nañ ne euh, li nga xamante ne ci la ñëw ci alquranul karim maanaam ci buntu ishaara buñ ko ci wax nag ci ñaari yoon lañu koy waxe buntu bu njëkk bi moom mooy euh, bu ñu duggee ci kallaa moom ci jëmmi boppam baat la boo xamante ne boo ko xoolee boo xoolee adad nafsi bi mooy mooy valeur numérique bi mooy cinquante et un cinquante la ba pare moom mu ñëw ci quinze surat ci alquran maanaam fukki suurat ak juróom rek la rot ci alquran loolu soo ko xoolee da ngay daal di am ah, da ngay daal di am 66 maanaam 15 plus 51 mooy 66 su la neexee nga ni kallaa 15 nga xool ne miroir bi maanaam mooy reflet bi mi lay jox moom mooy quinze nga ni eh, ak 51 boo ko boolee mu jox la 66 te mooy allah maanaam kon nga gis ne borom subhaanahu wa taala su ñëwee ne kallaa mooy day wax ni dàqal ñëpp bàyyi eh, ñëpp jël jëlaleen fi nga kese. kallaa maanaam nga gis wax bi sax ni muy dalee ci xolu nit ki maanaam ni nga xamante ne noonu lay dalee maanaam boo ko déggee kallaa maanaam ah, ah gis ni muy def loolu yëpp ah, kon day tegtale li nga xamante ne ah, moom mooy ne jëlu fi lépp maanaam dàqal lépp jël lépp nga teg ko nële nga delluwaat ci ki nga xamante ne mooy boru buur yàlla borom bi subhaanahu wa ta'ala naka noonu tamit ci beneen anam gi nga xamante ne moom lañ koy xoolee tam ba tey ci buntu ishaara boobu ci alquran ci bi nga xamante ne euh, moom la ñuy xool euh, ci wàllu euh, adab yi moom mooy soo xoolee ci fanweeri saar la ñëw ak ñett te fanweer ak fanweeri yoon boog la ñëw ak ñett maanaam fanweeri yoon ak ñett boo xoolee loolu nga xool kon fi nga xamante ne moom la jëm maanaam mooy masir bi fa mu jëm mooy 33. Ah, maanaam ah, parce que ci numérologie boo jëlee benn numéro nga multiplier ko par deux day tegtale foofu moom mooy destination finale maanaam loolu lay tekki maanaam te kon boo ko jëlee nga def ko 33 fois 2 moo lay joxaat 66 mooy Allah naka noonu tamit soo jëlee 33 moom kese kese kese moom mooy xubbul wax bi maanaam mooy cofeel boo xamante ne yàlla maanaam moo koy maye maanaam boo te te te mbëggeel googu noonu borom subhanahu wa bi maye du ko joxe parce que dafa am kes bi ak xubbul wax bi maanaam mbëggeel goo xamante ne nit ki daf koy liggéey ngir mën koo ngir mën a am mbëggeelu borom bi subhaanahu wa taala ci loolu nanga noonu moom itam day day liggéey day ay effort ci ngir mbëggeel googu mën a nekk ci moom waaye eh, loolu nag maanaam ñi ngi koy toggi di ko toggee ci di def yàlla bëgg di bàyyi li mu teree di jéem a xam tur yàlla yi ak ay meloom ak yu mel noonu loolu moom la ñuy fàggoo mbëggeel googu ak di bëgg nit yàlla yi di jéem di xam nit yàlla yi Eh, di xam yenent yi alayhi salaatu wasalaam rawatina ki nga xam ne mooy sang-sang yi sallallahu alayhi wa sallam loolu noonu la ñuy fàggoo di def maanaam di jegeñ di sàkkoo jegeñ borom subhaanahu wa taala ba am xubbum wax kas bi boobu moo tax mu ne maa taqarraba ilayya abdi eh, eh, bi afdal mimma aftaradtuhu alayhi wa la yazaalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawaafil hatta uhibbu voilà maanaam kon amul kenn amul lenn loo xam ne noonu la nit ki di def ngir sàkkoo di ma jegeñ man buur yàlla subhaanahu wa taala lu gën li nga xamante ne moom laa farataal ci moom waaye sama jaam bi du deñ di sako di ma jegeñal ci ay naafila yu muy def ci ay jëf yoo xamante ne farataalu ma ko ci moom mbete ma daal di koy wa waaye fa iza ahbabtu su ma ko soppee nee na kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yabtashu bihi wa rijluhu alladhi yamshi bihi ah, eh, eh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ah, borom subhaanahu wa ta'aala ne su ma soppee sama jaam boobu maanaam mu doon euh, dégg-dégg gi muy déggee ak gis-gis gi muy gisee ah, ak euh, wa yadahu alladhi yabtashu biha bokk maanaam ak loxoom bi muy laale ak tànkam bi nga xamante ne moom euh, war a di war a di loxo alladhi yabtashu biha ak tànk bi nga xam ne moom lay doxee yooyu yëpp man maay mujj doon kooka ci moom kon loolu moom xubbun kas bii la amma li nga xam ne moom mooy xubbul wax bi lu yàlla maye la loo xamante ne nit ki du ko fàggu du du def effort bi ngir am ko. loolu euh, amaan na maanaam kon 33 boobu nekk loolu dañuy daal di gis kon mbóot beneen mbóot bu nekk ci ginnaaw yenente bi sallallahu alayhi wa sallam digal gim ñu digal euh, baaqiyaatu saalihaat yi mu def ko 33 33 33 beneen mbir bi nga xamante ne euh, moom mooy beneen mbir bi nga xamante ne tamit kallaa bi daf koy junj moom kon mu ñaara ngoog ñetteel bi moom mooy ne ñett fanweer yoon ak ñett la ñëw ci alquran waaye Euh, fukki saar na ñëw ak juróom maanaam kon lool soo ko boole muy 33 plus 15 maanaam muy fanweer ak ñett nga boole ko fukk ak juróom maanaam mu jox la ñeent fukk ak juróom-ñett muy 48 48 boobu muy ñeen fukk ak juróom-ñett seetlu ko moom mooy numéro saaru sóoratul fatxe te sóoratul fatxe euh, maanaam mooy saaru ubbee gi mooy fatxu gi ubbee gi maanaam loolu tamit moom mooy kon kallaa bu fekkente ne borom subhaanahu wa ta'aala jajj googu muy jajj xolu nit maanaam def na jeexital ci sa xol borom subhaanahu wa ta'aala dafay ubbi sa dënn mooy alam nashrah laka sadrak te loolu mooy fekk borom subhaanahu wa ta'aala day ubbi sa dënn ah, ah maanaam ah, leer yi mën caa daal di duggee ah, naka noonu tamit fépp foo xamante ne maanaam ngay gis fi nga xam ne foofu la kallaa di ne ci alquran day daal di dàq lépp li xam ne moom nga war a moytandiku ngir mën a jublu ci li nga xamante ne nag maanaam moom mooy li nga xamante ne moo mat bàyyi xel ci mbir yi maanaam nga gis ne kon kallaa. Euh, fu mu ñëw ci alquran euh, da ngay gis ne kon loolu njariñ gi kon fépp fu mu ñëw ci alquran nga xool ko nga settantal ko da gis ne daf lay delloowaat ci borom subhaanahu wa taala te loolu moom mooy jëmmi euh, fatxu bu mag bi beneen mbir boo xamante ne kon muy ñeenteel muy muy muy ci 48 boobu tey maanaam ñeent fukk ak juróom-ñett yi di nga gis ne moom mooy xaamim xaamim Euh, maanaam euh, borom bi subhaanahu wa taala dafa jëfandik maanaam baat xaamim euh, nga gis ne ci alquran am na juróom-ñaari saar yoo xamante ne borom subhaanahu wa moom la ko def mu nekk secret bu rëy rëy bu yéeme di junju maanaam màggaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ak incarnation yi nga xamante ne moom la incarné mbooleem li nga xam ne moom la taxawalee asamaan si suuf si te moo tax xaamim boo ko bastoo maanaam mooy soo ko dilatee maanaam miim comme niñ koy diire maanaam bu boobaa lool daf lay jox quatre-vingt-dix-neuf maanaam juróom-ñeent fukk juróom-ñeent mu lay delloo ci juróom-ñeent fukki turu yàlla yi ak melo bi maanaam kon yooyu yëpp nga gis ne kon kallaa borom subhaanahu wa ta'aala ni nga indee lépp maanaam nga gis ne baat bi même xataa boo ko déggee kallaa maanaam noonu euh, alquran maanaam ni mu koy waxee dangay gis ne su ko su ko qaari bi maanaam jàngkat bi su ko jàngee njàngin bu bu dal boobu maanaam dangay gis ni muy def ci sa xol maanaam nga gis ne Euh, borom subhaanahu wa euh, daf lay wan ne maanaam da ngaa war nii nga jaar nii nga jaar ci yoonam moom borom subhaanahu wa nga gis ne kon kaddu gi dafay wane ne maanaam kon nga gis maanaa bi ne mu ñëwee haqqan wa sidqan dëgg-dëgg lii mooy am lii mooy lu wér borom subhaanahu wa taala saxal na te lépp ci dëggu la teg ba pare mu dàq tamit nga gis ne mu dàq lépp loo xam te dafa wuuteeg moom borom bi euh, subhaanahu wa kon Euh, bokk na ci li ñuy jàngee ci suñu aaya bi moom mooy ne képp koo xamante ne euh, dafay jëf euh, bu al maanaam bu maanaam kenn maanaam li ñuy tuddee al jazaa'u amal maanaam jëf maanaam pay gi day jëf gi bu ama am solo mooy al jazaa'u min jinsil amal maanaam fii nii borom subhaanahu wa ta'ala mi ngi wax ne safara gii du ko fayee kenn ku dul ki nga xamante ne moom moo jëf-jëf ji maanaam du jël kenn di ko dugal euh, di dugal kenn ci ci ci ci ci safara fekk moom defutoon la tax muy dem safara loolu moom moo tax ku nekk la nga xam te ne moom nga jëf moom la keneen euh, euh, mooy allah taziru waziratun wizra ukhra kenn yanu ah, li nga xam ne moom mooy bàkkaaru moromam am nit dina yanu bàkkaaru moromam ci benn anam kese ci benn wàll kese moom mooy moom mu tegtal ko ko jub ba pare jàngal ko ko ba pare wan ko ko ba pare eh, tegta maanaam eh, di di jëmee ko ko maanaam influencer ko ci bàkkaar bu bu boobaa moom moom waa dina am bàkkaaram waaye moom it dina jël lu tolloog bàkkaar booba teg la ko comme ni nga xam ne noonu la eh, wéree ci alquran ak sunna li yaxmilu awzaarahum wa wa awzaara wa awzaaran maa aw awzaarihim maanaam bu ko defee ñu yanu ñoom seen i bàkkaar seen i yan seen yu diis yi waaye tamit ak yeneen yoo xamante ne maanaam mooy yeneen yuñ ciy boole mooy ñi nga xam ne ñooñu lañ sànk comme euh, man daa ila dalala fa euh, lahu fa lahu fa wala fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha euh, ila yawm al-qiyamati min ghayri an yanqusa min awzarihim shay muy hadith boobu nekk ci sunan imam at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala yent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne képp koo xamante ne fekk mu wax ne d'abord man man sanna sunnatan hasana ak man amila maanaam euh, comme mi ngi ci tamit euh, musnad imam ahmad ak euh, yeneen sunan yi yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne képp koo xamante ne maanaam dafa ñëw ci ay riwaayaat yu wuute moo tax maanaam dafa ñëw ci riwaaya képp koo xamante ne da ngaa yoonal man sunna sunnatan hasanatan maanaam ku yoonal yoon woo xam ne wu rafet la maanaam nga topp li nga xamante ne maanaam nga jàngal nit ñi loo xamante ne dëppoo ak alquran ak sunna nga jël nit ñi di leen tette ci yoonu alquran ak sunna nga leeral nit ñi loo xamante ne maanaam wala boog nga dekkal sunna boo xamante ne dafa deewoon maanaam nit ñi jëfeetuñ ko woon wala boo nga jëfee lu baax loo xamante ne buñ ko càmbaree ba ca gis nañ ni lii kat wuutewul ak alquran ak sunna waaye yow yaa ko dekkal maanaam ngir nit ñi di topp yàlla ba pare sori xam ne mooy mooy yàlla loolu képp koo xamante ne def nga ko moo euh, moo tax ñu naan bid'atun hasana maanaam lu ñu sos lu rafet mais li muy maanaam mais yonent bi sallallahu alayhi wasallam jëfandikoowul baax bid'atun hasana waaye sunnatul xasana la jëfandikoo maanaam mooy sunna bu rafet maanaam mu ne lan mu ne euh, bu boobaa di nga am tiyaabay jëf-jëf ba tiyaabay képp koo xamante ne euh, daf koo jëfe ba yawmal qiyaamati te du wàññi ci sa tiyaaba dara waaye wa man sanna sunnatan sayyi'a képp koo xam ne da ngaa sos nag aada bon da ngaa sos jëf ju bon da ngaa sos da ngaa dekkal loo xamante ne sax nit ñi fàtte woon nañ ko ci lu bon wala boog nga ñëw gis euh, mbir mu baax nga koy xeex nga xeexee ko lu bon ba nit ñi topp lu bon loola wala boog nga nekk ci lu bon euh, loo xamante ne yow yaay ci ko njëkk amal ak yu mel noonu moo tax munu sunnatan sayyi'a maanaam waaye dëgg-dëgg li ñuy tuddee loolu maanaam li yenente bi jublu ci loolu sallallahu alayhi ndax sunna bu dee bu yenente bi moom sallallahu alayhi wasallam mënta bon maanaam kon liñ ci namm moom maanaam moo tax bid'a boo xam ne bu bon la moo tax borom xam-xam yi rahmatullah alayhim tàqale foofu bid'a yi ne bid'atun bu baax am na ak bid'a bu bon maanaam ngir ne na sunna munuñoo wax ne bu bon la kon li mu ci namm moom mooy bidaa mooy tradition ak je maanaam ak mbaax maanaam mais comme daf ne man na ku ko yoonal li muy tekki ne kon moom mooy ki ko njëkk a def wala moom mooy ku ko dekkalaat ginnaaw ba mu deewee loolu kon moom mooy ne bidaa la euh, kon bu bon képp koo xam te ne nag da koo indi mu ne yow da nga am euh, euh, bàkkaaru jëf-jëf ak bàkkaaru képp ku la topp ci jëf-jëf te du wàññi ci seen jëf ci seen bàkkaar dara kon loolu. moom mooy euh, li nga xam ne moom la euh, yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax foofu maanaam ci xaal boobu ci ci circonstance bi mel noonu nit dina yenu bàkkaaram ba pare yenu bàkkaaru mboolem ñi nga xam ne ñoom ñoo ko ci lu bon comme ni nga xam ne kuy def lu baax ba jiitu te nit ñi roy la ca maanaam bu boobaa euh, tiyaaba yi lépp maanaam tiyaaba tiyaaba yi ñooñu ñëpp danañ ko dajale boole leen maanaam Euh, lu tolloog loola yow it boole jox la ko parce que yow yaa tax ñoom ñu jax ñu xam lu baax loola loolu moom moo tax mu am ñu euh, borom xam-xam ci ñoom rahmatullahi alayhim ak nitu yàlla yi radiyallahu anhum di euh, di wax ne ñenn ci ñoom daan ni man moom maanaam bi gis mu ne man moom Fatiha du ma bàyyi du ma gis mukk ko mokkalul wala ay xale yu toll ci jàng alquran lu dul ne man danaa teel a profité ne man maa leen di jàngal fatiha parce que damaa xam ne fatiha comme que dañ koy soxla seen giiru dund giiru dund dañuy julli te bu boobaa te seen julli mën ko baax te amul fatiha kon ñoom lépp lu ñu julli man ma am tiyaaba booba lu ñu julli ma am moo tax du ma gis mukk ku mokkulul fatiha ma bàyyi ko noonu daal di koy yabal ci keneen ngir mu jàngal ko fatiha abadan parce que tiyaaba boobu moom du ma ko bàyyee kenn te loolu yëpp nit ku muus la maanaam mooy kooku fépp mi ngi dund ba pare kooku képp ku mu jàngale di faatiha maanaam yow nga am tiyaabay ñooñu ba yow man qiyaamati loolu moom moo tax am na yoo xamante ne da koy njëkkantee maanaam ak euh, maanaam lecture maanaam parce que lecture nit ki su ko ba xam ba nan la liiree xam aaya yi nan la koy jànge ak yu mel noonu lépp lu mu jàngati ci alxuraan maanaam ak kooka moom ku mu jàngal ak kooka ka jàngal kooka ñooñu ña jàngal maanaam ñooñu ñëpp nga boole leen ba yow man xiyaamati maanaam day continuer tiyaaba yooyu ñëw ci yow loolu moom moo tax keneen di ko def abadan euh, loolu loolu ñu koy wax maanaam ngir xam ne maanaam ngir ngir ngir ngir xam ne lii ak boo ñaala maanaam lu loolu moom moo tax mooy njëkkante gi kon ci loolu la war a nekkee comme li Alxuraan wax wa fii zaalika falyatanaafasil mutanaafisuuna ñuy rëcc nañ njëkkante di daw di xëccoo nañ daw njëkkante lu mel noonu dégg nga kon euh, beneen bi nga xamante ne moom mooy maanaam lool sax ay astuce la yoo xamante ne sax gars yi duñ koy faral di wax parce que dañuy bañ gaa yi xam ko ba pare dem di njëkkante ñoom tamit <laughs> yàlla na yàlla dégg nga euh, kon li nga xamante ne moom mooy euh, kon bokk na ci li ñuy jàngee kon maanaam li ñuy jàngee di tuccoo googu maanaam euh, ne yàlla faw day fay nit ki rek la mu def mooy ne daf ni ko dafa wax ne a ah, déedéet lii la vaala boo xamante ne safara ji comme que yow yaa def daal yow dañ koy fay borom bokk na ci li ñuy jàngee suñu aaya bi moom mooy ne safara la am na maanaam comme niñ ko waxee woon bi nga xam ne moom la ñuy tollee ci jàngat yi ci ci ci ci ci baat bi maanaam ne laza euh, benn la mooy ñaareelu xaaj ci ñaareelu safara bi amma jahannama nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo fiy dugg rek moom mooy euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy mooy mutlaqul kuffar ñi nga xam ne ñoom ñooy yéeféer ci ci ci lu ñu jooyal nii rek maanaam ñi nga xam ne ay yéeféer lañu euh, weddi nañu yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye maanaam xeexuñu lislaam nekkuñ ci lu ci ci ci ci caay-caay maanaam nekk ñu tamit ñoo xamante ne dañuy def yu bon yu bari bari léeg-léeg sax ñoo ay jikko yu rafet maanaam ñooñu noonu ñoom ñooy dem safara bi nga xam ne mooy na ladina kafaru min ahlil kitaabi wal mushrikiina fii naari jahannama xaalidina fiihaa maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi weddi yàlla ci ñi nga xam ne ñoom ñooy waa ahlul kitaab ñi nga xam ne joxoon nañ leen téere bi muy yahuud ak nasaraan yi te mooy ñi nga xamante ne bi yeneen yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee ñoom euh, dañoo dañoo weddi dañoo weddi yàlla weddi euh, yàlla weddi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam wala boog maanaam ndax weddi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mooy jëm ñu weddi yàlla ñooñu moom ak wal mushrikuuna ak ñi nga xam ne ñoom ñooy bokkaale yàlla nekk ci euh, xërëm yeeg ndëpp yeeg nangam nangam ñooñu ni euh, xamb yeeg yooyu gaa yooyu ñoom ñëpp fii naari jahannama sawara jahannama xaalidiina fiihaa dañ fay bél ulaa'ika hum sharrul bariyya ñooñu yées ci yàlla bind loolu la alquran wax kon euh, yooyu mooy nga xamante ne mooy li alquran wax ne ñooñu kon ñoom ñooy waa sawara ak inna allaha jami'ul munafiqin jami'ul kafirina wal munafiqina fi jahannama a yàlla naka buur yàlla subhanahu wa ta'ala aji dajale la ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy yéefiri ak naafeq ñoom ñëpp da dugal biir jahannama maanaam kon foofu jahannama li muy tekki moom mooy rek euh, safara rek ci buñ ko xoolee maanaam euh, étape bi nga xam ne moom mooy bi minimal bi maanaam mooy bi bi gën a néew maanaam loolu mooy jahannama bu ko defee euh, après nag nit ñi lépp duggee jahannama ñu dajale leen fa maanaam bu boobaa après la xool kenn ku nekk fan lañ lay affecté ci biir ci ndax dañ lay yóbbu ci kaaw bu gën a tuut a suufe waaw wala déet te leen gis ne naafiq yi ñoom Euh, ci kaaf bi gën a suufee la ñuy dem comme ni nga xam ne dinañ ko gis insha allahu taala léegi euh, ñaareelu euh, degré bi nga xamante ne moom mooy kaaf bi tegu nag ci buñ dugalee ñëpp jaar na léegi nag ñu war nee na ku ñu affecté la nag kaaf bi nga xam ne fa nga war a dem ci ñu gën a bon ci ñoom maanaam solo seen niveau mbonte ñii ñooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy nekk ci ñaareelu kaaw bi maanaam moom mooy lasra moom euh, gis nga comme ni borom subhaanahu wa taala wax ne ñi nga xam ne ñoom ñoo fay dem maanaam ñoom tudd na leen fii te dinañ leen dinañ ko gën a yaatal insha allahu taala ci njàngat yi euh, ñetteelu kaaw bi nag moom mooy euh, xutama moom ni borom subhaanahu wa taala ne la yumbadanna fil xutama wa ma adraka mal xutama naarullahi muqada allati tattali'u al afida innaha alayhim musallah fi maanaam ah, ñi nga xamante ne tamit ñoom ñoo koy def mooy al alhumazatul lumaza maanaam ñi nga xamante ne ah, dañuy ah, dañuy dañuy dañuy piisante ci lu bon di di di lamsal maanaam di regeju ak a lamsal maanaam ñooñu ñooy alhumaza ak al lumaza mooy ñuy regeju ak a lamsal ñi nga xamante ne yi maanaam dañoo pànk daal E te buñ koy def ci lu bon lañ koy def maanaam mooy di jëwaate ak di rambaaj maanaam moo tax ñu koy firee noonu al humaza ak al lumaza mooy ñiy jëw ak rambaaj maanaam ñooñu moom ñooñu la ñuy dugal ci safara boobu nga xam te ne mooy ñetteelu bi mooy al xutama maanaam safara la da goo xamante ne dañ koy xam saa su ne mooy al muqada nga xamante ne moom eh, yamul ci der bi maanaam boo xoolee lii nga xamante ne moom la wax eh, Euh, nazaatu li shawa mais moom allati tattaliu a afida moom ci xol yi lay def maanaam day dem ba ci xol ba di ko lakk maanaam kon du gis ne comme que ñoom seen jëf yëpp ci seen xol la daan jógee ñu bon lool ci nit ñi di wax lu bon ak di def lu bon maanaam ñoom loolu lañ leen di fayee waaw maanaam ngir ne euh, xutama day dammat lépp loo xamante ne romb na ko maanaam da koy lakk-lakkinu ku koy dammat loolu mooy ak xutama euh, beneen bi nga xamante ne moom moo ci tegu moom mooy niveau bi nga xam ne moom mooy saqar kooku tamit borom bi subhaanahu wa ta'ala leeralal nañu ne ne wa ma adraka ma saqar mu ne laa tubqi wala tazar moom du bàyyi dara du desal dara te du bàyyi dara laa tubqi wala tazar lawaahatun lil bashar maanaam moom eh, day day day day day day day lakk eh, ak a ñoddi li nga xamante ne moom mooy der yi maanaam lépp lay lakk lépp te ba pare alayha tis'ata ashar am na fukk ñeent juróom-ñeent ñu fa nekk mooy zabaniya ñooñu la ñuy tuddee ak zabaniya fal yad'u naadiya sa nad'u zabaniya maanaam ñooñu ñooy ak zabaniya fukk lañ ak juróom-ñeenti malaayika ah ñooñu nag maanaam borom bi muy wax kon ñan ñooy nga xamante ne ñoom ñoo tax maanaam ñan ñooy dugg ci biir ah, ci biir safara booba borom subhaanahu na ko de eh, nee na ah, yow ah, yow mooy yushabuna fi nnaari ala wujuhim zuqu massa saqar fekk mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy ñu weddi eh, ñi weddi ndogalu yàlla ñooñu la ñu yóbbu eh, sax ñooñu la ñu yóbbu eh, fi nga xamante ne moom mooy saqar am na ñeneen ñu ngi fay yóbbu ñi nga xamante ne daanuñu julli borom subhanahu wa ta'ala ne ñi nga xamante ne daanuñu julli waaw lam naku minal musallin walam naku nut'imul miskin doonuñu dimbali doonuñu du ñu may mukk miskin mu lekk day ñàkk su ñëwee ñu gis ne kii dafa soxla lekk wala dafa soxla lu mu naan ñu ne ko demal liggéey ji ñàkk nga jom lool sama morom yëpp ngi liggéey ngay taxawaalu wala yu mel noonu wala boog ñu jàpp ne ñàkk gi mu ñàkk dafa yaafus rek moom moo tax nanguwul ko dimbali ci dara duñ ko leeral duñ ko dimbali duñ ko jàppale ci dara waaw wala nak lu ay moom miskin wa kunna naxuudu ma'al xaa'idiin dañoo nekkoon rek eh, di nekk ci mboosóor yi comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee woon événement bu am ñu dem xew-xew bu am ñu dem ñu daal di topp buñ gisee nit ñi nekk ci lu baax ñu nekk ci lu baax buñ gisee nit ñi nekk ci lu bon ñu nekk ci te loolu mooy jëm moom mooy immaa maanaam eh, yenente bi sallallahu alayhi wasallam loolu la doon wax laa yakun ahadukum rajulun immaa yaqulu eh, in ahsana an-nas ahsantu wa in asaa a nas asaatu bu kenn nekk ci yéen waa joo xamante ne al toppe la maanaam moom lan lay def moom amul xelu boppam moom moom bu réfléchir boppam abadan mbooloo mi rek lay toog moom bu nit ñi nekkee ci dëgg nee na bu nit ñi nekkee ci lu baax ma nekk ci lu baax bu nit nekkee ci lu bon ma nekk ci lu bon moo tax sama mbokk fi dañuy wax wax joo xamante ne du dëgg amul wérul baaxul matul bàyyi xel mooy wax ji nga xamante ne moom lañ naan boo demee ci benn dëkk fekk ñëpp kenn solu fa yére maanaam ñu waxe ko noonu kenn solu fa yére yow mi sol yére yow yaay dof bi loolu du dëgg yow mi sol yére yow yaay nit ndax sol yére moo jaadu ñàkk ko sol yére baaxul abadan kon loolu euh, lu tax mu ne bul ne donte yow kenn nga laa alquran wax laa yastawul xabis wa tayyib walaw ajabaka kasratu lu baax ak lu bon munuñoo yem abadan donte lu bon dafa nekk loo xam ne dafa dem ba yéem la maanaam ba jaaxal la ba jommal la maanaam ngir bëri waaye gi bëri waaye loolu bu la jaaxal lu baax ak lu bon munuñu yem la yàlla ñëpp bu nekkoon ci lu bon du tax yàlla bëgg lu bon loola du sax du tax sax na nga ko bëggee woon wàññeeku waaye bu nekkoon euh, euh, tamit ci lu bon du tax yàlla daal di wëlbati ko daal di waaye lu baax ni kon garaawul na atténuer ni ma ko bëggee woon déedéet na mu ko bëggee na la ko bëggee ku ca nekk yaa ca nekk te yaa nekk ci li yàlla bëgg ak li mu gërëm loolu moom moo tax ñuy faral di wax wax ji ngeen ni mooy ne. mooy bii te mat maanaam wax bu mat a bàyyi xel la mboolem waliyu yi nga xam ci kaw suuf te mu wér na ay waliyu lañu hatta qutbu zaman nekk ci seen biir bu ñu nattale woon ne ñoom ñëpp dañoo mooy benn sunna ak sunna boobu maadaama ne sax na ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam noonu la meloon te loolu la doon def mboolem waliyu yi yëpp buñ ko moyoon yow nga nekk ci yow yaa nekk ci dëgg ñoom ñoo nekk ci ay caaxaan ci masala boobu maanaam loolu moom dafa nekk loo xamante ne. lu lu maanaam lu acté la lu ñu teg la yàlla maanaam mbir mi du wëlbati ko abadan maanaam du dem ba nga xamante ne mbir mi ni muy wëlbati ko mooy ne yow la yow la yàlla yi maanaam yàlla day di topp bànneexu nit ñi déedéet maanaam nit ñi ñoom ñoo war a wëlbati ko daay ma nekk jaamu yàlla yàlla du nekk mukk seen jaamu mbir moom du ñett abadan position yooyu ne yàlla moom mooy borom ñu ci des ñëpp ay jaam la ñu torox yu doyee yu tekkiwul dara ci kanamu. loolu du soppeeku abadan mbir mi loolu dong la mën a demee dégg kon ñi nga xamante ne eh, mooy maanaam ñoom ñi nga xam ne ñoo dem saqar kon loolu la eh, am na léegi beneen niveau bi nga xamante ne moom moo ci tegu moom mooy saayir saayir ñi nga xamante ne ñoom ñoo fay dugg mooy ñi nga xamante ne duñu nangoo xalaat maanaam nanguwuñu xalaat ci lu baax nanguwuñu nekk ci lu baax parce que tout simplement weddi nañ yàlla ba noppi bi leen alxuraan ñëwee ak sunna yonent bi ñëwee ci ñoom nag wuñ koo nag wuñ ci ne moom nag safara la buy tàkk rek moo voilà mooy mooy mooy mooy mooy tasawur naar maanaam safara buy maanaam mel euh, mel ni euh, ciy sotti essence saa su ne waaw maanaam safara googu moom mooy beneen niveau bi moom mooy juróomeelu niveau ci niveau safara moo tax ñoom bi ñuy duggee sabara boobu dañ naan euh, law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir ay bu ñu bokkoon ci ñi nga xam ne dañu dañuy dégg danañu dégg maanaam nangoo dégg alquran waaye saa yu alquran daan wax ñun dañuy daw daanuñu ko nangoo dégg saa yu daan wax waxi alquran ak sunna ñun dañuy moytu duñ fa nangoo toog duñ fa nangoo xàdd dañuy sori ndax da jàpp nañ ne woo loolu moom dafa compliqué seen gars yi dañ lay waat rek nangam nangam du ñu déglu ba pare du ñu nangoo toog xellu daal def lien bi nga xamante ne maanaam daal di eh, jël lien bi nga xam ne moom moo nekk adduna bi ak xew-xew yi nga xam ne ñoom ñooy xew ñu lëkkale ko borom subhaanahu wa taala daal di jublu ci suñu borom subhaanahu wa taala di ko jaamu comme ni nga xam ne noonu la ko alquran digale noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale ñun dañ daan lu ñu neex nekk ci lu ñu neex rek nekk waaw loolu euh, moom ñooñu ñoom ñooy dugg ci safara boobu moom nga xamante ne moom moo tudd saayir mu am euh, beneen euh, beneen safara bi nga xamante ne moom mooy jaxiim maanaam jaxiim borom subhaanahu wa wax na ñi nga xamante ne ñoom ñoo fiy dugg. mooy ñi nga xamante ne maanaam jaxim mooy juróom benneelu euh, juróom benneelu euh, euh, safara bi mooy juróom benneelu kaaw bi ñi nga xamante ne ñoom ñoo fay maanaam safara boobu nag dañuy wax ne benn épaisseur u flamme bi rek maanaam day toll ni asamaan ak suuf ngir ngir diisaay ngir rëyaay borom subhaanahu wa mi ngi wax ñi nga xamante ne ñoom ñoo fay dugg maanaam mooy ñi nga xamante ne bu ñu leen joxee seen loxo ci seen càmmoñ wa ammaa man uutiya kitaabahu bi shimaalihi fa yaquulu yaa laytanii lam uuta kitaabiya wa lam adri maa hisaabiya yaa waylataa kaanatil qaadiya maa aghnaa annii maaliya halaka annii sultaaniya borom subhaanahu wa ta'aala kon xuduuhu fa xulluuhu thumma al-jahiima salluuhu thumma fii silsilatin zar'uhaa sab'uuna ziraa'an faslukuuhu innahu kaana laa yu'minu billaahi al-'aziim wa laa yahuddu 'alaa ta'aamil miskiin fa laysa lahu al-yawma haahunaa hamiim wala ta'aamun illaa min ghasliin laa ya'kuluhu illa al-xaati'uun borom subhaanahu wa ta'aala ci aaya yooyu leeral ñi nga xam ne ñoom ñooy dem eh, ñoom eh, eh, jaxim borom subhaanahu wa ne ñi nga xamante ne ñoom ñooy dem jaxim mu ne ki nga xamante ne fa ammaa man uutiya kitaabahu bi shimaalihi ndaal ki nga xamante ne. moom dañ koo joxe téeram ci eh, ndey ci càmmoñam mu ne moom danaan lan moom danaan ah waaw man mii mu ne yaa layta nii lam uuta kitaabiya waaye waaye aka neexoon eh, duñu ma jox eh, sama téere walam adri ma ma ma ma xisaabiya aka neexoon ma bañ xam lan moom mooy sama kaydu maanaam sama bilan bi ñu xoolee sama adduna daal aka neexoon ma bañ xam Euh, euh, sama bilan wala mu adri ma hisab yaa laytahaa kaanatil qaadiya ak a neexoon ne ndekete ba ñu deewee fa la mbir yëpp yam maanaam moo të moo jeexal lépp maa aghnaa annii maaliya déggul nag léegi mu commencé wax mu ne maa aghnaa annii maaliya sama alal ji ndekete jariñu ma dara halaka annii sultaaniya sama kilifteem gi ma amoon yëpp dem na wëllif ma borom bi ne xuduuhu fa xulluuhu summa jahiima salluuhu na ngeen ko jàpp na ko yeew takk ko ba mu dëgër këcc ngeen dugal ko biir safara summa fii silsilatin zar'uhaa sab'uuna ziraa'an faslukuuhu topp ci ay maanaam euh, euh, chaîne yoo xamante ne euh, yi maanaam juróom-ñaari xasab lay def maanaam dugal leen ku ci biir nga xamante ne bu ko yeewee mu dugal ko ci biir nga xamante ne day jaar ci ci ci ci ci gémmiñ gi génnee ci ginnaaw bi. mu ne nag na ngeen ko joxe ngeen sànni ko lu tax innahu kaana laa yu'minu billahi al-azim moom gëmutoon yàlla bu mag wala yaxuddu ala ta'amil miskin moom yawul woon ci bañ a joxe ñam xam nga këre ah ki nekk xutama moom daanul joxe ñam daanul dimbaliwaat moom kii dafa bokk ci ñi nga xam ne boo nit ki naree dimbaliwaate sax moom da lay déconseillé moom ci boppam moo naan la àdduna non saa yi boo fi nekkee dimbali seen gars yi bàyyi leen mu dee xiif quoi maanaam ñii bu ñii bàyyi ne nangam nangam waaw maanaam du nekk ci dans l'humanitaire ku nekk dans l'humanitaire ñoo ñoo ñu xaj la ko ba pare sax dañ lay ndokkalu maanaam tey fi mu toll boo doon dimbali nit ba jëlee ci ay jafe-jafe wala boog ba tax li nga waroon a dajale amoo ko dañ naan la baaxal laa waane gi nga waane moo tax. la nga doon di di di di jéem a dimbali waate xamoon waroon ngaa xam te da kenn ngay dimbali de wala ñaar ñoom ñu ne ñoom ñu ñu ñu gisee ne yow ñëpp ngay dimbali wala xoggo ala taam miskin moo tax fa lay salawul yow ma haahunaa hamim maanaam kon jikko yooyu mu amee moo tax moo tax amul benn xarit foofu kenn wala ta'amul illa min ghislin ghislin rek la am comme comme comme ñam mooy garga mboose googu borom bi subhaanahu wa ta'aala ne laa ya'kuluhu illa al-xaati'uun kenn du ko lekk lu dul ñi nga xam ne ni al-xaati'uun maanaam ñu gis xaati maanaam moom mooy eh, ki nga xamante ne moo nekk ci ah, ah, ci ci al ah, ci ci al-xati'a maanaam bi ñuy classé classifier xeetu bàkkaar yi waxoon nañ xati'a xati'a moom mooy nit ki su tàmmee lu bon maanaam eh, bàkkaar yu ndaw yi di ko def di dajale di dajale di dajale di dajale ba mu bëri. maanaam kooku moo nekk ci xatiya kon ñooñu euh, nga xam te ne ñooy tay di def bàkkaar yu ba pare bu ñu leen waxee ñu naan bàkkaar bu ndaw la loola tax sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu doon wax ne bàkkaar bu ndaw amul moo tax am na ci biir borom xam-xam yi ñuy wax loolu lu tax parce que dañ ne bàkkaar bu ndaw maam ñoom jubluwuñ ci ne classification wu ne bàkkaar bu mag ak bàkkaar bu ndaw am na ci kaw ne alquran ak sunna saxal nañ ko waaye liñ ci jublu bàkkaar en soi moom du ndaw comme tey par exemple buñ nee rek bu ma doon wax ne ki gën a ndaw ci saxaaba yi radiyallahu ba pare daan ni waaye kenn ndawul ci ñoom maanaam ngir ne kenn ndawul ci ñoom maanaam mooy saaba bu ndaw amul comme tey radiyallahu anhu bu ma nee yeneen ci yàlla sallallahu alayhi ki ci gën a ndawee ki ci gën a tuuti ba pare daan ne maanaam loolu buñ ko waxee mooy buñ leen classifié sinon yeneen bu tuuti amul asalaamaaleykum salaatu wassalaam maanaam loolu la naka noonu bàkkaar ñoom bu ñuy wax ne bàkkaar amul ci maanaam bàkkaar bu ndaw amul moo ndax lan ndax bu ñu xoolee ki ngay tooñ kan la rek nga xam ne bàkkaar bu ndaw amul maanaam tey masalan tey man bu ma ñëwoon ah, fekk benn waay ci mbedd mi ma woo ko ne ko monsieur mu ne ma ma saaga ko maanaam loolu tooñ la offense la bàkkaar la mais du yam ba tey su ma fekkee ab policier ci mbett mi ma woo ko monsieur mu woo ma saaga ko kooku moom offense en xaw ma lan la ñuy wax mooy kii agent de l'état wala xaw ma lan porteur de tenue genre yooyu maanaam ñooñu lañ ñoom moom booba moom musiba bu rëy rëy di nga xam ne sa yoon nekku ci bi nga te loolu yowul ak ba tey su ma demee fëgg meeru dëkk bi bu fëgg ko ba mu ubbil ma buntu bi ma saaga ko boobu ba tey yamul yamul ba tey ma dem ba ci ma saaga ko ba tay yamul ba tey ma dem ba ci ministre de l'intérieur ma fëgg ko ma laajte ba amul moom rendez-vous fëgg ko saaga ko yamul ba tey kooku yamul tey bu ma demoon ci premier ministre bi yamul ak bu ma demoon ci président te sax am na différence entre bu ma nee ko monsieur Macron ak bu ma nee ko monsieur le président maanaam ba tey ñaari wax yooyu ñaari yooyu du yam ba tey ñaari ñaari bàkkaar yooyu du tolluwuñ maanaam kon Euh, maanaam euh, euh, maanaam ni ko état bi gisee du tolloo kon ndekete tooñ moom day am doole aussi solo ki nga tooñ kan la selon ki nga tooñ kan la léegi nag imaginer nag yàlla rabbul alamin borom bi def yëpp yàlla mi nga xam ne moom mooy moom rek moom maanaam yàlla yàlla nga tooñ ko ba pare jàpp ne tooñ gi garaawul li may def du bàkkaar bu mag garaawul foofu ñoom la ñuy waxee ni moo tax bàkkaar bu mag boobu amut ah, bokk na ci ñuy dem maanaam bàkkaar bu ndaw moo tax foofu la ñuy a ne ah, ah, am na ñi nga xamante ne borom subhaanahu wa ta'aala ba tey mu ngi wax naan walladiina kafaru wa kazzabu bi aayaatinaa ulaa'ika ashaabul jahiim ak wallazina kafaru wa kazzabu maanaam wax na ko ñaari yoon ñaari yoon la ko wax ci alquran suratul maida ak soo suratul hadid wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim ñi nga xam ne dañuy weddi ba pare di maanaam dañuy dañoo dañoo dañoo dañuy suul di nëbb ba pare weddi ñi nga xamante ne mooy suñu aaya ñoom ñooy waa jahim maanaam nga gis ne loolu moom moo tax maanaam loolu kon mu mu mu mu boole leen kon ci lan moo war a tax nit ki dugg jahim ak walladina sa'aw fi ayatina mu'ajizina ulaika ashabul jahim yi nga xamante ne suñu aaya yi dañuy daw maanaam di di di di di di jéemu prouver ni alquran li ñu wax du dëgg ñooñu ñoo waa jahim kon ah, jahim ah, kon léegi xam nañ ñen ñoo fay ne léegi nag mu daal des ah, niveau bi nga xamante ne mooy mooy niveau bi gën a tuuti maanaam mooy niveau bi gën a suufee ci biir sawara moom mooy yi hawiya maanaam mi ngi jóge ci hawa bi tekki wadd maanaam rot moom dañ leen ciy sànni maanaam euh, ñoom bu ñu leen fay sànni maanaam dañuy dañuy xawweeku rek di xawweeku di xawweeku ba dal ta fa gën a suufe maanaam fi gën a suufe tey bu doon safara ab cin la maanaam fi xooñ yi ne foofu moom mooy hawiya maanaam moo gën a garaaw ci biir safara foofu nag borom subhaanahu wa ta'ala nee na innal munaafiqiina fi dark fi darkil asfali minan naar innal munaafiqiin ñoom ñooy nekk ci foofa nga xam te dañuy wane ak ngëm ci biti dañuy wane l'islam ci biti dañuy wane ay gëm yàlla ak yeneen ci salaatam ci biti dañuy wane ni ñoom ay nitu yàlla lañ di solo solo nitu yàlla yi di waxe waxu nitu yàlla yi di toogee seen jotaay di réclamer nitu yàlla yi di réclamer nit ñi ñu gëm yàlla lañ ñu topp yàlla lañ ñu bëgg yàlla ak yeneen bi nañ sallallahu alayhi wa fekk yoo gëmuñ ci dara li ñuy li seen stratégie yëpp mooy lépp luy xeex l'islam ñoom ci loola la ñu ñoo ñooñuy naa fekk yu mag yi maanaam ñun ñi ñuy wax naa fekk comme li imaamu Malik rahimahullah di wax imaamu Malik dafa ne ñun ñi ñuy wax naa fekk ñun suñ jamono maanaam moom jamono moom waxuma la ñun de mais moom mu ne euh, ñun ñi ñuy wax naa fekk en fait suñ jamono du ñooñu lañ doon wax naa fekk jamono yenente bi sallallahu alayhi parce que naa ay am na naa fekk bi lay génnee ci l'islam am bi la dul mooy naa fekk bu ndaw bi mais naa fekk bu mag bi maanaam boobu mu ne mu ne li ñuy wax zindiq mooy euh, zindiq euh, zindiq wolof est-ce que am na baat bu zindiq pour mën koo firi mooy mooy miikar pire miikar bu mat bu mat bu mat moo koo koy zindiq maanaam mooy euh, miikar mooy ku sournois maanaam koo xamante ne dafa am sourno maanaam dafa sournois lool loolu mooy ku mooy miikar euh, euh, mooy koo xamante ne mooy zindiq mooy koo xam ne day wone l'islam ci biti di wane ne daa fonk yàlla ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafa fonk maanaam wilaaya nitu yàlla lu ci ëpp nag dañuy woote woo ci buntu tasawuf waaye boo leemi seeni doxalin day dem pour xeex l'islam nan la l'islam di mabbe nan la l'islam di mabbe loolu mooy zindiq wala mu nekk ci biir l'islam bi di ci wootee maqaama yu parce que naa fekku jamono yent bi saa saa ñoom noonu lañ meloon lu dal l'islam rek ci ñoom la maam ñoom la daan jóge ci biir Medina ci ñoom ci biir la daan jóge waaye ñoom ñoo doon xeex l'islam ci biir ñoo nag ñoo gën a nakkaree xeexal parce que kooku pour nga prouver nit nit prouver nit ñi rek neneen kii gëmul dara maam day jafe parce que lu tax parce que ci yi dinañ wane daa iman ay rafet rafet daa iman ci biti dinañ wane ay rafet rafet yoo xam ne maanaam ngir nga gëmloo nit ñi ne leen kii ab kii gëmul dara ci l'islam maanaam loolu day compliqué maanaam yow rek sa bopp pour nga prouver ko day jafe waxuma laa di ko prouver keneen te seen doxalin mooy nan la ñuy yàqee l'islam yàlla yàlla sàmm voilà mooy tamit ah, ci sooratul ah, hum ah, yaakaar naa sooratul wala boog sooratul Takaasum ah fi muy waxee eh, nële sooratul sooratul Qaari'a la wa ammaa man xaffat mawaaziinuhu fa ummuhu haawiya wa maa adraaka maa hiya naarun haamiya voilà mooy ñi nga xamante ne. ñoom ñooy euh, waa waa safara mu ne képp koo xamante ne moom kat ay nattale mawazin mooy ay ay balance am balance jugum yu baax yi moom xafat dafa woyof kooku day fa ummuhu hawiya kooku de delluwaayam mooy ummuhu li muy teg mooy delluwaayam ma waaw ndax lan ndax ndey mooy delluwaayu doom foofu la dëkk te loolu tamit day leeral beneen mbir Euh, boo xamante ne amaan na buñ ko fàttewul ci jotaay bii di ñëw dinañ ko leeral insha allah waaye ci gàttal daal ñooñu ñooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy dem xaawiya euh, kon étape yooyu nee nga maanaam moo ñoom dañuy xawee ko mu ne loolu lan la wa ma adraka ma hiya lan moo lay wan loolu lu mu doon mu ne la naaroon hamiya safara bu tàng jër jër jër jër jër la maanaam place boobu yii kon ay bërëb la yoo xamante ne maanaam nit ñi solo seen mbonay noonu la ñuy demee ci safara kon ñu xamee ci ne nit ki selon mbaaxaayam noonu lay nekkee ci àjjana waaye selon mbonaayam noonu lay demee ci safara ci jotaay bii di ñëw foofu la ñuy reprendre ak insha allahu taala euh, ngir jeexal njàngat yi euh, doog a dugg ci aay ci tegu wallahu taala a'lam wa sallallahu ala wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لَظَى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون